min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis wal xamsiin. wa an Nu'maan ibn Bashiir radiyallaahu anhumaa annahu qaala zakara Umar ibnul Xattaab radiyallaahu anhumaa asaaba an-naas minad-dunyaa faqaala laqad ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yadhallu al-yawma yaltawi maa yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala ad-daqal bi fathi ad-daal al-muhmalati wal qaaf radi'u at-tamr kon al imaam al xaafiz ci garab gii ñu nekk di garab juróom fukk ak juróom ci toolu nit ñu sell ñi anhum wa allahu minhum amiin euh, di chapitre di buntu numéro cinquante cinq di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ñaaxaate ci nit ñi di néewal ci mbiru àddina ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañ xadiis numéro 72 ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñaar bi nga xam ne moom la ne woon wa an Abil Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhu anhuma waxoon nañ la baayam saxaaba la radiyallahu anhuma annahu qaala jaa'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasuulallah dullanii ala amalin idhaa amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-naas alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko wax woon ñu war a gis xadis bi ci tegu di xadis numéro quatre cent soixante-treize ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñett mu ne wa an Nu'man ibn Bashir mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Nu'man ibn Bashir di doomi Bashir ñoom ñaar ñëpp saxaaba la ñoon radiyallahu anhuma comme fi ñu jógee léegi rek mais fii moom euh, borom téere ñi kii def nañ radiyallahu anhuma voilà annahu qaala mu ne nee na zakara gis nañ ay xadiisam romb na fi mu ne zakara fàttaleku na Umar ibn al-Khattab tudd daal di tudd fekk ci daloon xutba tudd ko waaw Umar ibn al-Khattab di Umar bi doomi al-Khattab radiyallahu anhuma eh, radiyallahu anhu Xattaab moom ba mu génnee àddina moom génnul àddina ci diine ah <laughs> mi loolu da doon xutba bi mu nee xalifa maa asaaba naas comme ni ñu koy gisalee taxriib bi mu tudd li nga xam ne moom la nit ñi jote am ko annaasu nit ñi mina dunyaa ci àddina ni leen ci borom bi yaatale rek eh, fa qaala bi mu tuddee lool. léegi ni dund gi commencé di neex ndax futuxaat yi ñu ngi ubbu dëkk yi comme ni ko nent way saa yëgle woon alal yi di bari mu daal di tudd loolee bi muy xutba fa qaala mu ne <laughs> laqad dëgg-dëgg man Umar ra'aytu gis naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yazallul yawma mu paase al yawma bés bésub lumb yaltawi waaw li ëpp ci bés bi boo gisee mu ngi mooy buñ naan nit ki dafa plié mooy xawa benn ku xaw a kii sa biir bi ñàkk am lu ci nekk tax nga xaw a noonu voilà mooy yaltaw yi maa yajidu trouvéwul dañ moom yonent bi saa saam daqalan daqal al imaam an-Nawawi mu ne ad-daqalu bi fathi daal al-muhmalati wal qaaf mooy bul wax duqul bul wax diqil bul wax daqal déet daqa bi fathi daali daal di nga xam ne mu al-muhmala amul tomb da nga naan da maa ko ci kaw. waaw wal xaafi ak xaaf bi waaw daqa daqa waaw ñaari fatxa mu ne loolu mooy lan mu ne radiru tam <coughs> mooy tàndarma gi nga xam ne basse qualité la waaw tàndarma gi nga xam ne gaa yu bari <coughs> bari na ci jamono ji ñoo xam ne bu ñu dogu woon heure dog nga tegal leen ko ñu jàpp ne danga leen a yet waaw <coughs> bés bu leen ko madame tegalee moom léeg-léeg sax ñenn ñi xamul dara moom jaral na ci saa ñu wax baatu fase <laughs> wal iyaazu billah tellement jàpp na ne moom woor gi mu wooroon ay mooy xiif gi mu xiif amul dara lees koy taajal comme ndoxu lu dul daqal ji mooy radi ut li nga xam ne dafa doyal yi waaw basse qualité ci wàllu tàndar ma nga xam ne qualité taxu ko foor noonu ñu bari fii mu ne jombale nañ ko seen bopp mu ne lu mel noonee la woon nag loolu mooy daqal loolu sax yonentu way sa salaam daju ko woon amu ko woon boo xamante ne nii yam la u dina ko fees dina ci feesal bi ca ca daqal joojee ca tàndar ma joojee nga xam ne malgré li qualité am di wàcc lool waaw di ñàkk solo yonent way saa saam lu mel noonu sax amu ko boo xam ne yam la u dina ci feesal bi ca tàndar ma joo bële bat ba moo tax mu ngi sëg mu ngi xaw day plié wu léeg xaw a biir bi lem <laughs> tellement ndax xiif Allah Allah <laughs> kon hadis baa ngi nii masha Allah tay koy jële <laughs> xéewalu yàlla yi billee it nim leen dottee daa yéeme <laughs> léegi hadis bi kon mu ne rawahu solo na ko muslim al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala laaj bi mooy est-ce que moom danga ko solo ñu ne mukk <laughs> sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko na ko na al imaam Ibn Maaja bi Muhammad ibn Yazid al-Qazwini gina siiwee ci al imaam Ibn Maaja ah du Maaja ta Maaja ah bi amul amul ay tomb Maaja <laughs> waaw. kon al imaamu Muslim Abul Husayn nii la ko soloo kon première jàngat mu ngi koon di kon ci ci taxrij bi ah ci kitaabu az-zuhd wa raqaa'iq mu ne wa haddasanaa imaam Abul Husayn ah hujjatul islaam mu ne wa haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashaar wal lafz li ibn al-Musanna mu ne wa haddasanaa nettali nañu ñun Muhammad ibn al-Musanna li Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Diinaar al-Anazi Abu Muusaa az-Zamin Ah, al-Basri rahimahullahu taala wa wabnu Bashar ak ki nga xamante ne sama beneen sëriñ di ibnu Bashar moom itam Muhammad la tuddoon di Muhammad ibnu Bashar ibnu Usman ibnu Dawud ibnu Kaysan al-Abdi wa Abu Bakr ah moom itam Basri la woon ah rahimahullahu taala ñu gën koo xam ci Bundaar ñoom ñaar ñii ay xarit lañu woon ay àndandoo lañu woon te sëriñ lañu ci waa kutubu sitta ñépp waxoon nañ la ñeenti Muhammad la ñaar ñaar ñii ci ñi nga xamante imaamul Bukhari imaamu Muslim imaamu Abu Dawud al imaamu Tirmidhi al imaam An-Nasa'i al imaam Ibn Majah ku nekk toog na ñoom ñii jàngal la <laughs> <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne ñoom ñaar mu ne wallaf du nag Ibnul Musanna kaddu gi may indi fii nag Ibnul Musanna mi ma njëkk a tudd mooy Muhammad ibnul Musanna moom moo indi kaddu yi yam ñu ko jàngale moom laa indi fii man imaam Muslim rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Muhammad ibnu Ja'far ñoom ñaar ki leen nettali mooy Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum al-Basri al moom moom lañ xame ci Ghundar rahimahullahu ta'ala an mu ne qaala mu ne haddathana Shu'batu muy jële ci baay jiit leen moo dencoon ndayam di Sayyidina Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahimahullahu ta'ala moom al-Basri gis nga càllale waa Basra la ñi ñépp basara aw bistaam amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an simak ibn harb moo ko jëlee ci simak ibn harb ibn aws ibn khalid ah, rahimahullah abul mughira moom nag kuufa la ne woon muy al-kufiyu az-zuhliyu ah, al-kufiyu simak ibn harb rahimahullahu ta'ala qala man sami'tu an-nu'man yaxtub an-nu'man ah, kuufa la ne woon comme niñ ko fi waxe woon gouverneur ki nga xam ne temps Yazid Euh, euh, fa la après fa la jóge sax voilà fa la <laughs> bàyyee jamono yi Seydina al-Husayn waxoon nañ ko fi rahimahu radiyallahu anhu ibn Ali ibn Abi Talib di ñëw Kufa moom moo newoon gouverneur ba waaw waaw ba gars yi naan ko waaye yow xanaa monsieur le gouverneur yow xanaa yëgoo li xam gars yi ji dajaloo di def ay pétition ngir ngir ngir ngir ngir kii nga xamante ne reconnaître wul pouvoir bi fi nekk di Yazid ah ibn Muawiya mu nekk ci yow fi teg nga nekk loolu fi xew nga mel ni yëgu ma ne leen ma ne ma ne man deret yonent ba lay saab saab laa tàntewul di laal xa xamu ngeen li xew ñoo <laughs> taxit gaa ñoo bàyyi leen <laughs> gaa yi jëli ko voilà kon am Nu'man <laughs> moom kuufale noonu moo tax Simaak ibn Harb nee na sami'tu waaw nee na damaa dégg an-Nu'man yaxtubu ma dégg an-Nu'man di an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn al-Julas ah muy abu abdillah ñi ne abu muhammad al ansari al xazraji al madani moom nii euh, bon ginnaaw bi mu nee Kufa rek après ko fa jëlee dafa dem Sham la dem toog voilà fa la nekk voilà <laughs> voilà moom euh, moom ak baayam yëpp ay ay ay ay ay saxaaba rasulillahi moom la ñu woon sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon dégg na an-Nu'man sayyidina an Bashir moom mu ngi juddu di yore 300 di door a gàddaay ci la dóora mooy bokk na ci moom euh, ki ñu njëkk a juddu euh, foofale Medina bi yonent bi saa saam ne mu ne yaxtubu maa ngi dégg yonent bi saa saam da xaalam état am moo doon da doon non an-Nu'man yaxtubu an di di doon xutba voilà qaala mu ne Zakara Umaru mu ne Zakara ah, na benn bés de al-Khattab al-Uzza Abu Hafs amirul mu ne ko tudd maa la nga xam ne asaaba naasu nit ñi jara nañ ko min ad-dunya fa qaala laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu nii la ko al imaamu daal di indee rahimahullahu taala léegi hadis bii nii ana ginnaaw biñ gisee taxrij bi nii mu ana ban lëkkaale la am ak ñun waaw la mooy ngëneelu ñàkk yonent bi alayhi salaatu saa mi sangu jaam yi sangu mbindeefu yàlla yi malaa'ikatahum wa insahum wa jinnahum te ñooñu bu ñu leen tuddee mooy ñu ci des ñëpp dugg nañ ci biir mooy sangu mbindeefu yàlla yi malaaka yi mooy seen sang nit ñi mooy seen sang jinne yi mooy seen sang ñi ci des kon jaruñoo wax <laughs> waaw lii nga xam ne moom la ko boroomam gërëmal moom itam mu gërëm ko façon dund gu mel nii nga xam ne day toog sax di priwu ndax xiif <laughs> waaw xiif ba sa biir bi waxoon nañ la xam ndax keroog da doon takk ci biir bi ay xeer ndax xiif ngir baña a daan waaw yeneen tubaab sax da doon kurbewu ndax xiif amul lum lekk <laughs> ndax mooy gis nga li gën a li ñu moo mooy mooy qualité. tàndarma yi nga xam ne comme que ñoom moo ëppoon Medina même bi ci gën a biñ naan ci wàllu qualité mooy bi gën a ñàkk solo sax bu mel noonu sax yonent lay sa sam amu ko lan ngay xalaat kon bu <laughs> waaw waaw amul trouve loolu sax daju ko même loolu noonu wu ko woon boroomam defalu ko ko woon muy gis sangam bi sangam bi nga xam ne moom la teg mu nekk sangu jaam yi lii di ko dal mais mu gërëm ko borom bi gërëmal ko loolu waaw ndax lan ndax ñàkk solo bu àddina ñàkk solo fa ak bañ al inhimaat sëgg rek ci sahawaat ak lazzaat yeeg yooyu mu ko kalla kooku du rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon la ko borom bi gërëmal mu gërëmal ko boppam lu tout le temps nag mais léeg lii xewoon waaw allahu akbar allahu akbar kon nag mbir mi mooy dëddu àddina waaw dummóoyu lépp loo xam ne affaire àddina la allahu akbar ah te kat bul yaakaar ne yonent lay saa saam daa fekkoon ne an ajzin <laughs> la woon de du ci lottu de wallahi wallahi bu bëggoon dund buuri da koy dund waaye ba ko boroomam tànn loowee diggante mu nekk ah malikan wa rasulan nabiyan ah wala mu nekk abdan nabiyya dafa tan ca la Seydina Jibril mi ko bi nga xam ne kenn gi da koo xam xaalu yonent bi alayhi salaam ah ci di ñu jàngalaale même ci xaal yooyu nga xam ne retway sa sa xam na moom li muy li mu tànn ba pare waaye al al muy laaj Seydina Jibril Seydina Jibril def ko kii ne ko tànnal abd nabiyya te loolu Seydina Jibril dafa ne ko gërëm loo mu wax ko <laughs> jaam te nekk yonent yonent bay sa san tànn waaw ah lo doan aj lin de comme yi nga xam ne waxoon naa la du ñoom addinaa leen dëddu dañoo ngër ngëri ba sonn amuñu <laughs> lu ne bëggoon nañ koo am mbir mi te nag ñu far nag résignation résigné wu nag bon léegi daal moom gi dugg nag yéere naan nag dañuy suufiyanke waaw dañuy nàngam ak dañoo dëdd àddinaat dëkkate yoo àddinaa leen dëdd ñooñu an ajjizin lañ ko def dañoo lott tax de bu ñu ko manoon léegi doo leen gisati noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ci lu mu gërëm la woon waaw nga xam ne jamonoy alal yi day ñëw fu nekk doon na ci jël dëgg la rek eh, eh, doon doon teg xuutu yow bi xuutu sana comme ni mu nekkee ci hadis bi nekk sahih imaamu muslim voilà doon na jël ravitaillement un un année waaye sukk gan yi bu ma soon a ñëw <laughs> yeneen tubaab saa saam da doon ëmmal gan yi mooy lépp loo xam ne moo lañ doon dundee bu amee ay gan danaan gaay nañ def lu te loolu mooy yoon saa ngott yeeg saa nag yi. <laughs> waaw woon naa bu ñuy wax naan man moom man moom man moom ay ay ay ay yàpp moom man dootuma ko lekk mais yow boo ko lekkul ma fa gan jii toggal ko yàpp boo ko manee lañ la wax. xiral eh, doy fu noo ci nekkee noo ko taxawee <laughs> waaw man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir fal yukrim dayfa nga ne fi di nay nay lu ni <laughs> ku gëm yàlla ak bis nay teral ganam nga ne di wax sa waxu ku ngott ku nay ji joxal <laughs> waaj teral ko boo lekkul lekkoo mais moom ba teral ko yonent way sa sa bu gan yi ma soon ñëw kon mooy da doon puiser te lam defoon ngir ngir njaboot gi di ciy jël lu bari ngir teral gan yi loolu boo tax kon kay dina am fan yoo xamante ne nii ah mbir mi day rës waaw loolu la <laughs> voilà loolu moo doon dal yonent bi alay salaam doy loo rek lu lu waaw ci loo xamante ne moom la doon moom la doon jàpp waaye léeg-léeg lu néew loolu sax doonu koon am waaw moo tax lu tax parce que yonent bi alayhi salaatu borom bi da koo tànnal lu gën lu ne jamono ju ne te tamit comme que roy la façon bu ne da koy dund bépp bu xeetam di dund moom dund na ko waaw waaw gis euh, nekk koo xam ne ab ab ab ab célibataire la yonent bi saa saa nekkoon na koy jamono <laughs> ba mu amoon dara boo jul jàng siiraam yonent bi saa saa dara laata révélation bi officielle sax ci njub la ma fa waaw waaw <laughs> waaw ci njub la ma sa nekk may nag dafa nëbb woon ay mbiram dafa nëbb woon ci ñu bari feeñam na nii dëgg la ba waa Quraysh si tudde ko am yin xam jàpp ne ñoo fi gën mais côté bi xamante ne mooy risaala gi loolu borom bi di koo ne ko maa fekkoon say mbir nëbbu nekkul nga sànku woon de saa saa masula sànku fahada mu gindi la xam nga lan moo mooy la gaay wax naan a iza dalalna fil ardi inna la fi xalqin jadid wala loolu <laughs> waa ñun waa ñun est ñun bu ñu bu waaye bu ñu dalalna fil ardi est mooy lan mooy bu ñu sànkoo suuf si mooy bu ñun suulee ba ñu nëbbu ci kaw suuf ci biir suuf waaw loolu la loolee nag moo mooy mbiru yonent bi saa saa dafa eh, nëbbu waaw waaw loolu la mooy même loolu a ida dalalna fil ardi a inna la fii xalqin jadid waaye ñun bu ñu ñëwee bañ suul ñu mooy du dañoo sànku ci suuf si mooy bañ nëbbu kenn dootuñu gis est ce que ñun dinañ ñu bindati di ñu bind bind bu bees loolu la yéeféer yi doon laaj <laughs> waaw ndax dañoo wedd woon seen daje borom bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun ca suuratu sajda li am ba des mooy ñoom ah dajeeg seen borom dañ koo weddi moo tax ñuy poser wu question c'est fausse question waaw yeneen ci lay saasaam noonu la mbiram meloon dafa nëbbu woon waaw moom la ko borom bi di wax foofee mu saar bu ama am solo suuratu duha waaw moom mi nga xam ne mooy jant njolloor bi nga xam ne bi mu feeñee ci la lépp defar <laughs> waaw wa duha mooy ab duha <laughs> moo raw duha <laughs> wal aaxiratu xayrun laka mina al-uulaa wa lasawfa yu'tiika rabbuka fatardaa alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dallan fa hada loolu la dafa nëbb borom bee ko teg feeñal ay mbiram nit ñi man cee gindeeku teg ko mu gindeeku borom bee ko gindil boppam wax ko boppam jëmale ko ci boppam agsil ko ci boppam nit ñi ne leen nag ku ku eh képp ku bëgg agsi ci man borom bi bi yaboo nga jaar ci ma ci moom mii in kuntum tuhibbuna Allah Eh, mais wax leen maa ko wax maa la ko saa ah. qul nga xam ne damaa fekkoon dal <laughs> waaw waaw man yuti'i llaha man yuti'i rasula faqad ata'a allah ko topp na toppoo yàlla te kenn maa ngi topp yàlla te toppoo ndaw yàlla nangul kenn nit benn mi waaw moo tax kenn du am lenn tarfatal ayni fa yàlla lu dul ci rasulullah mii di intermédiaire bi ngay jaar te ci mbir mi ci moom lay jaar waaw te loolu moo ji dina makka ah. ay ngërëmu yàlla ak yoo yokk la lay jegeñ yàlla mais xattaa yi nga xam ne manu la ñàkk ci dund gi sax noonu la ko bi doxale law kunna na'lam wallah même bu ñu xamoon dinañ xam ne noonu wallahi loolu la yàlla def waaw mais <laughs> nii la ko boroomam tànnaloon allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> kon nii la doon doxale ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, waaw <laughs> mooy dafa tànn alaaxira rek waaye wallahi bu sañoon këram mooy gën a neex këru Kisra wa Qaysar moo doon doon ak ñett lu mu lekk nii bay banku nii dekkiwul nepp barke daa lottu amul lu mu kii de attention de boo ko déggee noonu wallahi laqad juumta juum nga <laughs> waaw mais it woon wax naa la lu ne jamono ju ne dund na lu xeetam di dund ko dund ne woon na célibataire <laughs> mooy jamono jooju ne la wajaraka dalla <laughs> mbiram leerul woon feeñul woon ni mu feeñee ginnaaw gi ko borom bi ne ah qum fa anzir wa rabbaka fakabbir jógal nga xupp nit ñi waaw boobu fa la mbiram nag gën a tee feeñ moo taxoon mu ne Amru ibn Abasa banoo nekk ak man Makka radiyallahu anhu dellul sa dëkk xanaa gisoo la ba xaal ak xaal nit ñi ba ni ngay déggee anna amri qad zahar ah ba sama mbir feeñ not <laughs> not nga ñëw waaw Allahu akbar war a faa xanaa waxu ko war ka ci saar boobu te ñoo la yëkkatee sa tudd borom bi nanguwul kenn di <laughs> lu dul boole boo koy tudd di ko ci tudd baax sa iqaam du baax sa nodd du baax wallahi alladhi illa hu sa dugg ci l'islam ashhadu an la ilaha illa allah ke wa anna muhammadan nga ciy teg shahadataani sinon doone doo dugg ci l'islam lo ah <laughs> yéetat mais loolu rëy na wa shaqalahu min ismihi li yujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu allah sayyidina hasan radiyallahu anhu ha borom bee xar xaral yonent bay sa saam ci turu boppam la jël xaral ko ci waaw borom aras mooy mahmud kii mooy muhammad sallallahu alayhi wa ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon du an ajjin de lu ñuy dund ci metti dund na ko pour mu nekk uswatan li ummati nekk loo xamante ne day nekk euh, modèle royukaay ji xeetam booy ñàkk xamal ne am na fa sa sang bañ na ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana moom dund noon lii xoolal nag nam ko defee nga defee ko noonu te mooy li gën a màgg mooy li gën a rafet waaw ba ko jamonoy metti galwaye galère bu la dalee nga xam ne am nga laka uswa am nga am nga royu kaay de waaye jamonoy neex <laughs> nga noot am pouvoir mën a rëq ndigg ñoo xam ne la woon tooñ nga xool Makka keroog biñ ne ko yimu leen ne i mu bee Makka maa zanantum nii faa'ilun bikum <laughs> moo yéen waa Makka ñii nga xam ne boroom bi nag tega na Makka sama loxo waa lan ngeen yaakaar yéen a ngi nii sëngéem lan ngeen yaakaar laay def ci yéen ñu ne ko axun karim xayran rek ngay def ndax yow axun karim ibnu axin karim nga waaw <laughs> yow mbokk mu tedd nga sa baay yiiw lañ ko xame woon sa baay mi Abdullah waaye sa baay Abdul Muttalib yiiw teraanga lañ ko xame kon yow teraanga rek ngay mu ne leen izhabu way leen waay <laughs> fa antum turaqa yéen nañu joyal nañ leen <laughs> waaw waaw moo raw la najaas yi waxoon <laughs> waaw waaw antum suyumun wa ardu wa wa tayru wa tayru sharri wa tayru sharri lam yasumi <laughs> waaw yéena libre <laughs> vaquez à vos à vos préoccupations bépp béccum euh, musiba du fi laal du leen laal da du fi jege lépp laay laay laay fa xas man Najaashi yeneen tubaab yi saa saa mos a gën a rëy. waaw ñoo xam ne lu lu bon lu ne def nañ ko ko waaw fayu waaye nga jéggale waaw waaw borom beeg ko wax de <laughs> del del del del waaw foo am waaw jàngal ko al safhal jamil waaw. jàngal ko as-sabrul jamil waaye waaw fasbir wa ma sabruka illa billah jàngal ko lihsan waaw kon nekkul woon ci eh, eh, léegi bon yenn yooyu bari na <laughs> voilà bu dee yow maribataire fii célibataire nga nekkoon na ko benn femme nekkoon na ko borom benn femme nekkoon na ko borom plusieurs femmes nekkoon na ko waaw waaye it ngay dund sawaab yi di la di la di la di la di la wopp <laughs> waaw di la réclamer yoo xamante ne nii daanaka da nga naan man man laa ko mane da xam ne moom itam dundoon na ko <laughs> ainsi de suite jàppal rek <laughs> yooyu taxu ñoo jóg kon nag lii yonent way saat saam gërëmal boppam ah ngir ngir ñi ñëw ci gannaaw mi a roye ci moom te ne àddina bii fu ngeen man fu leen yàlla mën a teg bu mu leen fëkk de waaw bu mu leen fëkk ci li nga xam ne mooy li am solo mooy gërëmu yàlla mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla jooj manula jag bu dee ne sa xol bi yëpp da ko ak ci mbiri àddina ay biir bu fees lekk ko neex kii rek fu ñoo fekk yaa ngi derrière di chercher lu neex togg ci sa biir rek yooyu loolu du la may nga am gërëmu yàlla waaw la la koy may nga gërëm la yàlla def ci yow mu fi nekk di ma tadbiir di ma soppa da ko jàpp na yow yaay defar say mbir yow daal dina ut loo xamante ni ci ngay jàpp waaw lu la yàlla jox gannaaw ba nga defee effort nag nga xam ne lii la ma baaxee lii la gërëm ngir man ma gërëm loo ko te du wa fi nekk di xun nag wala di wax ak waaye sama xaal di wane ne man moo laakaane mi nangam ak nangam cay nangam ak nangam déedéet kon nag la ne fi rasulillahi uswa waaw allahu akbar kon nag lii itam ginnaaw loolu ñuy jànge sayyidna Nu'man da doon ba nit ñi waaw mashru'iyatul xutba ñu nga xam ne mu ngi ko jële ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam nii la doon def waaw wax nit ñi li nga xamante ne nii mooy li leen di jariñ rawatina bërëb alhamdulillah ba nga xamante ne nii mooy bi gën a màgg waaw bi gën a màgg muy jàkka yi nga xutba nit ñi indiwaat leen xamal leen te ne ah addina bu mu neexee nii de wallahi ki ñi ñu jiitu woon lu neex li amuñu ko woon rawatina seen sang di sangu ñëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam xéewal yii ubbeeku alal yi di baawaanaka saawaat waaw lekk yu neex yeeg mbir yi yonent bi alayhi salaatu doonu loon am lii de yeneen tuwaay saasaam déedéet te xadiis yu bari wane nañ ko ngir bañ a guddal kon ñu yem noonu waaw Seydina Omar tamit gàcc ngaalaama moom waaw bi Seydina Nu'man di wax ne ah man de dégg naa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wax wax gi mooy lii la waaw mooy lii la tamit Seydina Umar wallahi huwa ibn al-Khattab waaw fàttali nit ñi ndax jamonoom borom bi daa ubbi woon mbir yi waaw daa ubbi woon mbir yi bu baax waaw waaw te Seydina Nu'man ndeysaan dafa mooy nit xam lu baax gis keneen ku ko xam nga ne diw xam na ko wàññiwu la dara xanaa xamoo Sayyid an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hadith bii ci boppam moom loolu yëpp Sayyidina bi constaté Sayyidina Umar di ko wax bi saa saam moom ci boppam gis na Yonent bi saa saam di mel noonu nga ne ma ma ne la gis nga hadith bii nii imaam Muslim fi mu ko indi kitaabu zuhdi war raqaa'iq laata hadith gis. ne dakara Umar ibn Umar ma asaaba an-naas min ad-dunya hadis bi ko jiitu xam nga Seydina Nu'maan lu wax dane dane dafa wax ne alastum fi ta'aamin wa sharaabin maa shi'tum Allah <laughs> wal hadiis qad rawaahu al-imaam Ahmad ak taalibeem bi imaam Muslim ak al-imaam at-Tirmidhi wa ghayrihim wa ghayrihim waaw imam Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne alastum fi ta'aamin wa sharaabin maa shi'tum waaw est-ce que yéen mooy bi muy xutba boobu waaw mooy mu ne daa yéen est-ce que nekku ngeen fii ta'aamin di jàllar beku ci ay lekk wa sharaabin ak ay naan maa shi'tum lu leen neex ci xeet yi ay way di ci jàllar beku walla si ñun bu leen ñun ñu ne ah kay en tout cas ñu bari ci ñoom ñëpp nag am na xam ne ñàkk nañ bu baax waaw bu baax sax ñoom xëy yi gars yi waxtaan yi yëpp ñoom de noo lañ ci ama ah. dañ koy dégg kese mais dunduñu ko mu ne leen est nekku ngeen fii ta'amin ci dund ci lekk ci lekk wa ak naan man ci lu leen ci neex rek <laughs> tey pataas nga bëgg nga pataas <laughs> ndekkee borose aña li nga xam ne mooy ceebam cëb teg ci ñoomin jinjeer ñoomin basaat ma wax lu la ñoomin oasis ak ñoomin xuuxaa ñoomin kookaaw kookee ñépp nga jàpp ci ak ñoomin orange ak lu nekk jus yu nekk nga nekk reer jot nga làbbali leneen non nag je préfère du ndamba yàpp quoi waaw <laughs> ah, nga jël ndam ba yàpp <laughs> wala non non def ko tufe madame madame defal tufe <laughs> ko ñu tuufu waay waaw ah, tufe ba pare waa ji semaine bi nee na moom plat lekk ci ci ci lundi waruñ koo lekk mardi bu ñu lekk mardi waruñu koo lekk mercredi bu ñu lekk mercredi waruñu koo lekk jeudi am na yoo xam ne noonu la waxuñu loolu dafa bon de attention ah waaw dañ wax. Seydina Omar ak ñoom Seydina Nu'man ibn Bashir dañoo bëgg wax xéewalu yàlla yi ni mu yaatoo ci ñun mais est ñun ñuy sant xéewal boobu alors que ña ko amul woon gën ñoo daq sant yàlla kon ñun bi ñu seetaat suñu bopp waaw am na ñoo xam ne noonu la du ñu lekk ñaari plat yu tegaloo ci cuur mu wala ñu togg léegi nii am aj mu bari fi ba def reer def danaa na soxna si toggiwaat moo tax seen soxna léeg-léeg dañuy sonn foo leen fekk ñu ngi toog waaw ndax seen kilifa gi leen borom bi booleel bépp lekk ba mu lekk ci bés bi du ko lekkaat même bu dee des na fi gars foo <laughs> ah, nit li yeneen tibere saa saa wax julli da woyof waaw waaw ba yéen yi ak teg coono la. noppalal kii togg saa su ne soxna fii di togg saa su ne say sëriñ bi yow itam yow nga topp rek parce que yow daal def nga sa bopp bi ne boo lekkee lii waroo ko lekkaat tey léegi ne sax mu sonn sonn boo xamante ni daanaka togg reer bi day jafe lool waaye manu la def leneen te fukki xalam xalaatu ko ndax fii noo yii naqari deret gi sëriñ bi naqari deret bés bu yéexee kese rek mu sàmbaar ci kaw Oh, loolu nag loolu wallahi sori na jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit moo tax yéen ñii il faut être euh, li mu waxoon rek samhan borom gëm yàlla gi samhan idaa qadaa day nekk koo xamante ne buy jënd day day day woyof bu la lee day day woyof buy fay day woyof lépp woyof la mais bu demee tukki sax même bu ko soxna seeg ñi ñi toppatoo cuisine bi waxul daa mel ni de soulagement loolu nag loolu lu la muy daanaka mooy ak ak ak sa ak tukkee noflaay la ci ñoom ah bu ko defee sax ñu daal di nooyi tuuti tey moom amul togg ba sonn loolu loolu kilifa gu nekk war ngaa xalaat quand même bañ a teg nit ñi surtout ñu la gën jege coono yu toll noonu ba demee ouf de soulagement day doon. alhamdulilah ci loo xamante ni. ci ay ay yoo xam ne affaire àddina kese la ay lekk bu neex dëgg la boo mee gan nañ toppatoo gan yi mais léegi yow kese la nii da ngaa bëgg rek tout le temps waaw nga wii wii non eh sama yi gànnaaw ci leneen am na lu gën a ëpp loolu solo ba leen ñu noppalu waaw. Allahu akbar kon mu ne leen Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma mu ne leen alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum waaye xanaa nekku ngeen ci wàllu xeetu lekk ak xeeti naan lu leen neex wallahi man an-Nu'man laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batnahu mu ne maa ngi waat ci yàlla wal hadith fi sahih imam muslim wa musnad ahmad wa jami' at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' mu ne waat naa ci yàlla ne gis naa seenu yonent yi alayhi salatu wassalam wamaa yeejidu dajut amul mi na daxali ci tàndarma bi nga xam ne basse qualité la bi ma la ne ñenn ñi boo leen koy jox ndogu ñu lay mbéj ndax ñàkki teggin ak ñàkk xam mu nekk kilifa goo xamante ne gu waya di la waaw di xet lii ngeen may dinal moom ndogu wiin ba lii tax way sax yi ngeen may ñaw la ci wal iyaazu billah mu ne man fekk naa seen gis naa seen yonent sallallahu alayhi wa lu mel noonu dandar ma ju nekk qualité boobu amu ko sax boo xam ne moom lay feesale biiram Allah ndax moom gis na yonent bi def mais mu doy ah Seydina Omar de tudd na li nit ñi jote ci wàllu àddina ci ubbi ubbi àddina tóor tóoru àddina mu ne man de gis naa man Umar seenub yonent salaa salaam bés boo xamante ne nii mu ngi courbé mu ngi plié ndax la ndax xiif amul tàndarma jooju ñàkk qualité doowu sara yoo xam ne ñu bari xeebool nañ ko seen bopp wal iyaazu billaah léegi boo xam ne bu muy feesale seen biiro lool kon lii doo zuhdu sawaay te wax naa la du añ aj ji du ji du ji lott la ko mooy kii da koo tànn de dundu gu mel nii la gërëm loo boppam boromam gërëmal ko ko sallallahu alayhi wa sallam